teeginu ab baat boo xam ne tus xitoo dana ko sànjaloo mooy dana ko merloo wayen kaana doonte nekk na sax asxara di gën a ndawee min ka ci yow bul wax kenn daal mu wax ba ne ko li nga ne ko fen nga wala nga ne ko li nga wax du dëgg wala nga tontu ko loo xam daal dana ko naqari doonte kooka sax yaa ko mag wayen xaala njéem wax na maa loo xam ne lam taalam xamoo ko fa saddixu dëggal ko fii ca wax ja foxul waxal lastu déet man kasaalika ni ki noonee kuntu nekkoon naa en taxidu di fas ko wala alamu aw wala nga ne laa alamu déet may xam saalika loolee wa na wa xaasa ak yu niroog yi min al ibarat ci ay piri yoo xam ne alxasanat yu di aji rafet la bu fekkee dafa wax loo xam ne ne yow amoo ca xam-xam nee ko wax nga dëgg rek wala nga ne ka man de loolu jàppewuma ko noonu wala loolu de moom xamewuma ko noonu wala xeetu waxin woo xam ne daal moom waxin wu rafet lay doon woo xam ne du ko tax a mer waawit tamalal lisaanaka saw làmmiñ an tàqoo la nga wax xayran aw yiw fa xaala wax na salla yàlla na dooli tedd nga allaahu yàlla alay ci moom wasalama tam dooli ko wóolu nee na man kaana ku nekk yóominu di gëm billaahi ci yàlla wal yawmi laaxira ak bis mujj ba fal yàqul nay wax xayran aw yiw aw li yasmut tem noppi na nga fexe ba salaam yi nga tàmmal ko waxu ju rafet ju yibe ndax yonante bi sallallahu alayhi wa xayri xadim wa sallam nee na ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba na ngay wax aw yiw te noppi waaye boo nee wala mu noppi day mel ni wax ak aw yiw ak noppi dañoo yem te yemuñ kon da ngay wax aw yiw te la dutu yiw moom nga noppi ja li tax mu ne nag ku gëm yàlla te gëm bis bu mujj ba yee ca des mu jéllu ko ni ki malaayika yi ak yonante yi ak téere yi akub dogal yooyu yëpp dañoo xam ne ku gëm alaaxira da nga gëmaale yooyee ndax ci yooyu nga ko mën a gëmee waxaala wax na bandu sonraay lenn ci waykat yi wa sherri aku ay kon boog fansur xoolal kayfa tasdaadu nan ngay dolli ko aw yiw waykat ba nee na sa làmmiñ wi daal na nga ko tamal wax lu baax ndax saa boo waxee lu baax rek des na la ci sédd ndax làmmiñ kat na nga xam ne lépp loo ko tamal loolu lay tàmm lépp loo xam daal moom nga ko def mu diw yoon moo xam aw yiw la wala aw ay la loola lay def mu diw yoon kon nag yow seetal nooy dolli ko aw yiw wam si doxal li aj li xaajatin ngir aajo doon ixtiyaalin walif mëni wala nga ne walif daagu ndax fal ixtiyaalu mëni jaalibun aji bijj la ilaa nakaalin jëm ci ak ñiiñ mu ne booy dox itam na la soxla tax a jóg waaye di dox di daagu jëmoo fenn ak a pant nee na loolu aw naqar dong lay indi laata daxakan rikk bul ree ak daxara diiri jamono min xayri ajab ci ludul kiimaan wala tamit te bul jeng lil mas yi jëm ca dox ba min xayri arab ci ludul aajo nee na di ree daal te la ngay ree jërul ree loola moom bu ko def mukk te itam bul doxi te soxlawoo fenn di wër rek nga xam ne bu ñu la laajee doo xam foo jëm loola moom na nga koy wattandiku wala takun bul nekk mul tafitan di aji geesu bilaa talab ci lu dul sàkku fakkulu si képp ci yi daal xamaaxatun ak ndof la goo xam ne naafat dàqonte naag adab ay teggin nee na bul dox di geesoo te kenn woowu la ndax yii mu lim yëpp di dox te jëmoo fenn wala ngay ree ci lu jërul ree wala ngay geesu te kenn wóowu la yooyu yëpp xeeti ndof la yoo xam ne dàqonta neen dàqonte na ak i teggin waxan saraawi di ko ci sa tubay laa tag si bu ko wuññi abadan faw fay noo naka moom min yoon du def na ko lim min tarki aadaabin mu bokk ci bàyyi ay teggin nee na di ëñ sa tubay ba nga xam ne day wees sa bëtu woom nee na loolu bu ko def ndax loolu boole nañ ko ci nga xam ne bàyyi teggin la te itam waxoo moom ëñ tubay ba nga xam ne weesu na wóom ya yuraa def na ko gis min chiemil ashraari mu bokk ci jikkoy kéesiir fussaaxi xaasaana ñay kàccoori xasaan xasaan giir la goo xam ne Mauritanie lañ nekk mooy naar gànnaar yi rek sawil idbaar yi ñay waroo mu dëddu nee na loolu daal ci jikko yu bon lii nga xam ne puróñ yi nekk gànnaar rek ñoo koy def nga xam ne amuñ soxla ci diine wansar wattandikul minal kas fi ci wuññi li batnin ñeel biir kasaa niki nii maa bayna surat ni lu nekk diggante ab jumbux wa ra rukbatin ak bëtu wóom li saa ngir lii na nga wattandiku tam di ëñ sa biir muy nekk ci biti wa la ngay ëñ li nekk diggante jumbux bi ak bëtu wóom yi ndax yooyu yépp daal yëfi jikkoy nit ku yées a koy def ndax fay noo naka moom simatun màndarga la lil hum xiñeel ak ndof wal jaali akuk réer wa xillatil muruwati ak néewug mbañum rus almuasama ba di bu ñu màggal nee na yooyu yëpp daal màndargam ak ndof la tey màndargam réer tey wane ne kii amul dara ci mbañum rus te mbarum mbañum rus moom luñ fonk ci diine la is ngir xëye moom mbañum rus oxtu diine mooy mbokkum diine xay su fuxit fu ñu ko fi ñàkkee laa yu ju déeful am ak diine diine kama sabata naka mu saxe xanum jële fa ñoom na xamal ne al muroatu moom mooy mbokkum diine fu muroatu ñàkki rek xamal ne diine nekku fa ndax muroatu mooy lenn lu ne nga seet la ci gën a rafet nga def ko wasallima nuyul xalal la si ca ka nga xam ne xaadim te dikk nga xale yi ci moom in talab te njeem sàkku nga te addu man ak teggiinu way nekkun njeem dana nekk minu di tukkee ci moom ibtidaa salaami tàmbulik nuyoo ba foro doxoo delloo ko xale yi ci moom bil kalaami ca wax ja mu ne foo dikkee ci aw nit nag na nga nuyoo njeem bëgg nga ami teggin bu fekkee nag moom moo la njëkk a nuyu na nga ko delloo nuyoo ba ngeen yem ca la mu wax mu la ne asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam waaye jàll ga nag moo gën a rafet waaye nag danañ di tere lool nit koo xam ne dafa ñëw tàmbali di waxtaan ak yow te nuyu la nee na la nga war a def mooy boo xee yow bu ko tontu te nuyu ci lislaam mooy asalaamaaleykum waaye ñëw jaar ci saw sant na nga def nga jaar ci sant ne ko maa ngi fi fekk yéen a ngi waxtaan la nga xam ne moom la lislaam tëral mu di nuyoo defagu leen ko loola dañ koy wattandiku bu baax a baax Wa haysumaa saafahtoo foo fi saafoonteek moom fa makkini dëgëralal yumnaaka sa ndijoor min yumnaahu cib ndijooram bil mustahsani ci lu ñu rafetlu la su fekkee joxante ngeen loxo nag da ngay dëgëral sa loxo bu baax ci loxoom ndax loolu moom rafetlu nañ ko lool wa laa takun te bul nekk naasihaa di aji nocc ci sa loxo hattaa yakuuna ba dana nekk huwa moom allazii mooy ka nga xam ne badaa tàmbali na bi nafsin ci ag nocc goo xam ne xad yabiin dana bir Bu ngeen joxantee loxo nag bul njëkk a rocc sa loxo féeg moom dafa tàmbalee rocc loxoom. Is ngir karihoo sib nañ ixtitaafal aydii fëkk ay loxo fi salaami cib nuyoo bi suraatin cig gaaw. Wa misluhoo kem moom ci yi ñu sib tam tarkul kalaami bàyyi wax. Sib nañ daal bu ngeen joxantee loxo nga jox ko cati baaraam yi rekk gaaw rocci ko loolu moom sib nañ ko lool. Niki noonu tam ngeen ñëw joxante loxo te kenn waxut assalaamu aleykum nuyoowoo ko wa aleykumu salaam loola tam bokk na ci yi ñu sib. ni ki noonu nga ñëw jaar ci aw santam mu jaar ci saw sant te la nga xam ne mooy màndargam nuyoo ci lislaam jaaru leen ca muy asalaamaaleykum ak waaleykum salaam su mal mu saafaxatu topp saafonte nag bi liy day ni ci ñaari loxo yi min jumlatil aadaa bi bokk na ci mboolem teggi ni misla sëy ni kam yaar yi bokk na ci teggi ni nuyoo tam nga jox ko sa ñaari loxo ni nga xamee ne wax asalaamaaleykum ak wa aleykum salaam saafonte bi tam boobu ci teggi ni la bokk waddu ñaanal lëxoo ñeel ko xanka ci yow bi xayrin ci yiw yàlla bi yow aji xellu ji fay noo naka moom mim maa bokk na ci la nga xam ne yu kafir dana kaafaraal ak dunub ay bàkkaar su ngeen nuyoo tee nag kenn ku ne na nga ñaanal sa moroom aw yiw ndax ñaanal googee bokk na ci loo xam day far ay bàkkaar wayn turit njeem da ngaa namm nag du xoola baytil xayri tàbbi néegub keneen Fasta'sin yéglul ahlahoo ñoñ néeg ba tafus kon danga texe bi xayrin ci aw yiw fa in humoo njéem ñoom xad asinoo digal nañ la fii saaka ca loolee fadduxul tàbbil wa illaa njéem digaluñ la nag farjihan dellul hunaaka ca foofee mu ne bu fekkee danga bëgg a tàbbi néeg boo xam du sab néeg kon nee na na nga yëglu su fekkee may nañ la ndigal ci nga tàbbi nga tàbbi su fekkee nee nañ cell wala ñu ne la mënoo agsi nga dellu te bañ caa mer ndax suñ borom tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne laata duxuloo bu yootan xayra bu yootikum xataa tastaanisoo wa tusallimu ala aliya bul tàbbi néeg boo xam du sam néeg ndare nga yëglu ba noppi nuyoo yëglu nag man ngaa njëkkee fëgg waaye fokk na nga wax asalaamaaleykum ndax fëgg yëglu la waaye asalaamaaleykum da ko gën a jot ndax boo nee asalaamaaleykum danañ yëg ni yaa ngi nuyoo Ba ti ba noppi itam danañ xàmmee sa kàddu bu fekkee kuñ bëgg mu tàbbi la ñu ne bismillaahi buñ la nee wa aleykumu salaam nag bokkul ak tàbbil ndax wa aleykumu salaam moom farata la mëneesu koo ñàkk a wax waaye na nga nég nag ba nga xam ne nee na la bismillaahi nga doog a jàll si ndax yëglu yonante bi li mu ci digle mooy ñetti yoon lees koy def su fekkee def nga ko benn yoon nag ñu digal la jëru nga koy ñaareel waaye su fekkee yëglu nga benn yoon feeg ñu lay wax jàll si na nga yëglu ba mu mat ñetti yoon su fekkee yëglu nga ñetti yoon nag ti xam ne yëg nañ la te néewuñu la jàll si nga dellu xam ne dañoo jàpp wala tujil te bul wëndeel fii bayti xayrika ci néegub ku dul yow albasara gis ba xaw fat tilaay awratin ngir ragal yër awra yoo xam ne satara na bu na fii ci moom boo tàbbee ci néeg boo am du sam néeg itam bul def fenn fu ne nga fay wiir wiiri ndax mën naa am lu ñu daan suturaal bañ nga gis ko nga gis ko ndax néeg fa la borom di suturoo kon nag boo fa duggee xoolal xool bu yem waaye bul yër ronlal yaag fenn fu ne nga yër ko di xool la ñu fa denc ndax bañ ko dencee rek bañoon ku ko gis a tax yax ni li mu jublu anna minal adabi naka bokk na ci teggin yi an laa tamchee nga bañ a dox illaa li haajatin dara ñeel aajo fa inna minal hamaaxati naka bokk na ci ak ndof an tadhaka ngay ree min xayri ajabin ci dul kiimaan wa an tamchee ak ngay dox min xayri arabin ci lu dul aajo wa an taltafita ak ngay geesu min xayri haajatin ci dul aajo wa min ha bokk na ci teggin yi an taxtari sa nga wattandiku min an takshifi ci ngay wuññi laa tamlikoo déet nga koy moom li yàllaa tattaliha ngir nga bañ a yër fii ci moom ala hawratin ci awra kon daal liñ ci jublu mooy bokk na ci teggi nii nga bañ a dox lu may da nga am aajo ju jar dox ndax bokk na ci ndof itam ngay ree ci lu mëtta ree wala ngay dox te amoo soxla wala ngay geesu te soxla woo geesu bokk na ci teggin itam ngay wattandikoo wuññi sa tubéy ba muy agsi ci bëtu wóom ba di ko weesu ndax loolu ci jikkoy kàccoori xasaan yi la Ak nga bañ a wuññi sa biir di ko génne ci bitti walla sab lupp walla loo xam ne daal dafa nekk diggante sa jumbux ak sa bëtu wóom, ndax loolu lépp cig réer la bokk ak néewu mbañum rus, te mbañum rus kat mooy mbokkum diine, fu fi mbañum rus ñàkkee rekk diine dafay daal di ñàkk ànd ak moom. Bokk na ci teggin itam képp koo xam ne da ngaa ñëw ci moom na nga ko nuyu, te bu la nit nuyoo itam na nga ko delloo ab nuyoo, dégg nga. te nga saafonteeg moom itam te booy saafonte na nga dëgëral sa loxo te bul njëkk a rocc sa loxo lu may moom moo njëkk a rocc loxoom ndax fëkk ay loxo mel ni joxante ay cati baaraam loolu dañ koo sib bokk na ci teggin itam booy saafonteeg moom nga jox ko sa ñaari loxo yépp te nga ñaanal ko aw yiw ñaanal ko sa bopp ndax ñaan googee ngay ñaan bokk na ci yi nga xam day far ay bàkkaar bokk na ci teggin itam ngay sàkku ndigal bu fekkee da ngaa bëgg a tàbbi ab néeg boo am du sa néeg buñ la digalee nga tàbbi suñ la digalul nga dellu te buñ la mayee ba nga dugg nag bul sànni sab gis fu ne nga di fa xool ci néeg boo ne moomoo ko ndax mën naa am soo dee wiir wiir yi ak a yër ronlal ya léegi nga gis awra joo xam dañ ko doon nëbb bañ nga gis ko te nga gis ko te loolu xam nga ne sib nañ ko walaatu saaxi bul àndanteeg in arata yem namm nga soxbatan ak àndante bul àndante nag saa safayin boroomuk dese mooy ko kannasu aw xasadin wala boroom kiñaan aw raxbatin wala boroom xeemeemteef bu bari nga am lu mu gis rek xelam nekk ca wala tujaalis te bul jekki xaaleeg xayra min ku dul koo xam ne tusaadu def na la dolli bii ci moom diinan diine wa aqlan akum xel abadan faw tanal kon da nga am muraada nammeel ga faax baroo xibaar nañ bi annamal maru ci naka cem sa xalaa diini xaliil yi nekk na ci diini xaritam ba loolu nag xadisan ab hadis la boo xam ne nuqi la toxaleef na ko yaa ni li mu jublu Annahu naka moom yuusiika dana la dénk an laa tusaahiba nga bañ a àndanteeg as-sufahaa way desee di ña wa bi an laa tujaalisa ak nga bañ a jekki xaaleeg illaa man ndare koo xam ne tasdaadu da nga dolli ko bii ci moom xaqlan am xel wa diinan ak diine fay na fii saalika naka ci loolee te naalu ngay amee maa la nga xam ne turiidu da nga ko namm fi daareen ci jaari kër yi fay nal mar a naka ceem sa xalaa diini xaliil yi nekk na ci diine ab xaritam xaala wax na bil mar i ca cem sa isaa mal maru njeem cem sa maasaaw ànd naag moom di dox fu ñu jëm rek di ànd mi ngi mel daal kaxas wi nax li ni ki natt aw dàll bi nax li ciw dàll dàllu ndijoor boo ko dëppalee woo càmmo ñooy tolloo képp moo tax mu ne isaa mal nax lu njeem dàll wa xaasaaw tolloo naag moom ndax wali sëy ñeel na lëf xala sëy ci lëf maxaay yi sun ay nattukaay wa asbaawun ak i niru walil xal bi ñeel na xol itam xalal xal bi cib xol dalilun ab tegtal xiina yal xaaw waxtu woo xam ne dana tase ak moom ku ne daal li mu lay dénk mooy nit ñu deseñi bul àndanteeg ñoom képp koy toogal daal na nga ko yër ba mu wóor la ne da nga cay dolli ko am xel mbaa nga cay dolli ko diine ndax loolu dong moo lay may nga am li nga bëgg ci àddina ak alaaxira ndax ceem si kat ñu ngi koy natt ci diine yi xaritam képp koy àndal rek léegi tey mu wàll la jikko bu ko dee yéenay bokk nu ngeen di mel kon nag boo bëggee àndante na nga ànd ak ku am diine te amum xel bu ko defee mu wàll la ca diine ja ak xel ma Seydina Aliyun karamallahu wajhahu nee na bul ànd ak boroomuk réer na nga ko wattandiku bu baax a baax ndax bare xaana ku réer koo xam ne kat alak na boroomum xel jamono yam àndanteeg moom ndax nit kenn ku ne ci moroomam lañ koy natt su dee ànd ak moom mi ngi mel ni dàllu ndijoor ak wow càmmooñ boo leen dëppalee dañuy tollaloo dañuy tolloo te foo leen fekk ñooy ànd kon tam nit ki ak moroom noonu lañ mel ndax kenn ku ne daal ña ngi lay xiyaat sa moroom te moom ngay niru xool itam dafa am lu koy tegtal xool ba ca des moo tax bu ngeen yàggee ànd rek da nga ko daal di roy mu ne wali baax di ñeel na lenn ci ñoom nee na isaa kunta njeem nekk nga fii xaw min ciw nit fa saayib àndante la xiyaarum seeni tànneef wala tasabite bul ànd ak al arda ka gën a alku fa tarda ba ngay alku maara di ànd ak aji alku ja laa tas al bul laaj anil mari ci cem sa wasal laajal al xarinihi ci aji lëkkaloog moom ndax fa kullu xarin yépp aji lëkkaloo yàq sa di dana roy bil mu xaarani ci ka muy lëkkalool minum ci ñoom bi maa ci la nga xam ne fii ka nekk ci nekk ci yow kon daal li mu bëgg a wax mooy bokk na ci teggin yu rafet nga bañ di sàkku awray nit ak i juum-juumam ak i sikkam wala ngay luñutu ay awraam ndax dane am na waykat boo xam dafa wax ne nit ñi seen ayib yi nga xam dañ ko suturaal nga am seen diggante ak seen borom rek la nekk nee na bu ko jéem a feeñal ndax boo ko jéem a feeñal kat yow itam am nga ayib jooy suturaal joo xam ne suñu borom day xotti sa sutura nee na daal fu ñu tuddee ni daal la nga xam ci moom ci lu rafet na nga ko wax waaye bul fekk sa sikki bopp nga di ko taqal keneen di ko tuumaal wakun na nga nekk kama xaala naka la waxe achair waykat ba nee na uhibbu danaa soob makaarimal axlaaxi tedd ngay jikko jux di sama kem kàttan wa akrahu danaa sib an oy ba may ayibal kenn wa an oha ba ak bu deef may ayibal wa asfan danaa jéggale an sibaabi naasi walif ŋàññi nit ñi xilman ngir lewet ndax wa saru naas ki yées ci nit ñi man mooy ka nga xam ne yaxwaa dana sopp ak sibaaba ŋàññante nee na wa man xaaba koo xam ne tëy na arrijaala góor ña taxaye boobu ñu tëy ko wa man xaqara ku xeeb arrijaala góor ña falan yu xaabaa deefu ko tëy nee na kon man daal tedd ngay jikko bëgg naa ko lool waaye bañ naa lool di ayibal kenn waaye itam bëgguma ku ma ayibal nee na képp koo xam da ngay ŋàññanteeg man Dama lay baal ngir ag lewet. Ndax ki yées ci nit ñi daal mooy ko am foo ko fekk ma ngay ŋàññanteek a saagaanteek a xasante. Nit ñi daal nanga xam ne képp koo xam ne ragal nga leen ñu ragal la, ku leen xeeb itam kenn du la ragal ñépp dañu lay xeeb. Wala xad ahsana rafetal na man ka nga xam ne xaala wax na ne, isaa shi'ta njeem soob na la an tahyaa nga dund, wa diinuka te mbir moom sa diine saalimun di aji mucc, yaa aynu yow bët bi ndax kat xama ne li naa si ñeel na nit ñi ayunun ay bët am na waykat boo xam ne waxoon na wax ju rafet ndax dafa wax ne su fekkee da ngaa bëgg a dund sa diine mucc nga am cër bu mat sëkk sa der ñoŋ nee na salaamin wii bu ci tudd awray kenn ndax xamal ne am ngay awra te nit ñi tam am nañuy làmmiñ soo tuddee awra jàmbur keneen daa tudd sa awra nee na da ngay fexe ba su sa bët bi bu gisee sikk nga ne ko bët bu ko xool ndax kat nit ñi tam am nañu bët te man mii am naa sikk waalam xamal ne bi an na xul foo wax din ci ni ko wuuteeb ab dël wa kadib ak fen min aafatil hadis yi bokk na gàkki waxtaan ij tamit ij tanib teetal anuma ci ñoom ñaar wa fii hadiisi man nekk na ci waxtaanu ka nga xam ne nu diimu danañ saxal ak salawaat julli yi xale ci moom bil aali ànd ak ñoñ ña wa suy mbër yi ak saabaam yi ak sixaat ña di ndëgër laay nee na xale ku moo dénk naa leen alxadiisa ba hadis ba àgg ku nekkal sa dooxan di dëgg laa kon wàcc tanib te teetal alkasi ba fen li kay ta fooxa ngir nga kawe yaa nii li mu jublu àndoo naka moom yoo sii ka dana la dénk wa maa yasaalu du deñ ar rajul waaja yàq si bu di fen wayeta xaraate muy nattale alkasi ba fen xataa yu ba def na ko bind hindalaay fa yàlla kasaaban muy ab fenkat kon li mu bëgg a wax daal nee na mi ngi lay dénk nga bañ a fen te bañ a wuutal ab dël mooy fausse rendez-vous mi ngi la koy tere bu baax ndax gàkku waxtaan daal mooy loo wax du dëgg loo dige doo ko def te yonante bi sallallahu alayhi wa xayri xadim wa sallam nee na dénk naa leen dëggal ndax dëggal moo lay yóbbu ci aw yiw aw yiw moo lay yóbbu àjjana nee na waa ji daal du deñ di dëggal di dëggal ak di nattale dëgg lépp lu muy wax mu dañee nattale dëgg ba dañ koy bind fa yàlla muy ab dëgg laa kon maa ngi leen di wattandikuloo fen ndax fen da lay yóbbu ci caay-caay caay-caay da lay yóbbu ci sawara nee na waa ji du deñ di fen ak lu muy wax far di ca nattale fen ba dañ koy bind fa yàlla muy ab fenkat wa burra toppal waali day ko si ñaari waajur war fuqti ndànkalal bihimaa ci ñoom ñaar wa kun te nekkal mubaadiran di aji gaawe ilaa amrihimaa jëm ci seen ndigal ñoom ñaar wantaxi te terewul an jumlati ma wali mboolem loo xam ne xat naxa yaaka tere nañ la ñoom ñaar xanu ci moom li rabbika ngir jëmi sa borom fayes daaru ba dana dolliku xulaaka sa kawe wa kullu man képp koo xam ne yëkkoon dana nekk ak bara di gën a mage min ka ci yow minal axaari bi ci jege ñaale yi Wa kun nekkal muwaxiran di aji weg ko wa xayrim ak kudul jegeñaale yi wa kun nekkal maa naasi ànd ak nit ñi jamiihim mboole seen bil xuluxi ca jikko ja al hasani ja day aji rafet yuhbib ko kon dana la somp al badi Yàlla may aji fent wa hasini rafetalal al xuluxa jikko ja bi tarax bi cig yaatal wa bi tawaddudi ak ci sopp sopplu kon la day ilayhim jëm ci ñoom tumu boobu kon def na la sopp wala yi ni nooyalal al xawla wax ja li kulli naasi ñeel képp ci nit ñi Bu fekkee kenn ci ñoom ñaar dafa mage walla ñoom ñaar ñépp dafa mage, bu ñu la waxeek yow, buleen ne mbassaa, buleen gëdd. Nanga waxeek ñoom waxiin wu nooy, te nga toroxlu ci seen wet, te nga ne, Sun Boroom, yërëmal ma sama ñaari way-jur yii, na ñu ma yërëme woon ba ma dee gone. Kon noonu lañuy jëflanteek ñaari way-jur. Wa an taburra ak nga teral man koo xam ne huwa moom akbaru moo gën a mag min Wa an tulayina ak nga nooyal al xawla wax ja li jamii naasi ñeel mboolem nit ñi fa innahu naka moom min shiyamil akyaasi bokk na ci jikkoy way ñaw ya kon lim bëgg a wax daal mooy mi ngi lay digal na nga teral sa ñaari waajur tey def ak ñoom ndànk te luñ la digal nga gaaw def ko ginnaaw lañ la digal juuyewut ak ndigalul yàlla te lépp luñ la tere te mu dëppoog tere ak yàlla tam nga daal di koy bàyyi ndax sunu borom tabaaraka wa taala nee na doomu aadama dénk nañ ko mu rafetal jëm ci ñaari waajuram ak yeneen aay yu baree bari yoo am ci loolu jëm képp koo xam ne sa jege ñaar la te mag la na nga ko teral ak keneen ku la mag sax te bokku ci jege ñaar yi te ngay rafetal sa jikko di yaatal nit ñi di leen wan ni leen dama leen a sopp ndax kat xamal ne sopp sopp lu nit ñi mooy genn wàllu am xel waaye foog fekk mu ne muuñu rek mais ne ku bañ nit ñi loolu mooy amul ci am xel dara bokk na ci texeg cem si tam Na nga fexe ba daal xolub aji gëm moom du la delloo, maanaam du la bañ, ndax du gis ci yow jikko yoo xam ne kenn du man a jaxasoo ak yow. Te itam na ngay nooyal say wax mboolem nit ñi koy waxal, bul wax ak moom wax ju ñagas, ndax nooyal ay wax ci jikkoy way ñaw yi la bokk. Usur siyaareel mooy nemmikul, xiyaaral ulamaa'i tànniifi way xam ña, wa saalihiin ak way yiw ña, ñi nga xam dañuy def lu baax. Wax dim hum te liggéeyal leen li laay ngir jël jëmmi Yàlla Yàlla màgg na ku la hiin wépp waxtu Wat lub te sàkkul duhaa ahum seenug ñaan Wa kun te nekkal saa ta barukin di boroomug barkeelu Min hum ci ñoom abadan fàww fa tas daada ba ngay dolliku Al hudaa njub ga ndax fa inna maa ijlaalu aalimin naka màggal aji xam joo xam ne Amila jëfe na xam-xamam nee na ijlaalu rabbil harsi mooy màggal boroom haras fii maa ja la nga xam ne nuqi la toxee toxaleef na ko waaye su ma saat foofu àndanteeg sax san jëmm ak bari ju gën a mag min ka ci yow falaa tasal buñ bul deñ mu wax xiran di aji wekk lëwoo ñeel ko fii safarin ci ab tukki aw xayri wala lu dul ab tukki fa aasiran na nga ëffal mooy na nga gënal bi majlis ci jataay foo xam ne benn jataay buñ mën a toog la nga ànd ak ko la mag na nga ko ko bàyyee wa wa bi firaasin ak cib lam lal saabiran mbir mu ngay aji muñ way lista jekkil alal ardi ci suuf si walaa takun te bul nekk maawa di ànd ak moom xalal firaasi ca kaw lal ba in daxaa njeem woo na la ngir nga bëgg a toog ak moom li taw seeti ngirug yaatal rek illaa li durin dara ngir lor wa mataajaa saa su dikkee ataam ñam wa ilaykumaa jëm ci yéen ñaar ay saraab wala naan gi yaa xulaamu yow fere wi falaa takun bul nekk saabixoo di aji jiitu ko loo ca ñam wa abadan faw balli fi nekk Deef na faj làkkañe la baatu ca ginnaaw ba alhaaju aaju ja. Waaye suma saartu foofu àndanteek xawman aw nit fii safarin cib tukki fa kun nekkal muiinahum di aji dimbali leen halaa kulli watar ci jépp aajo waxdimhum te liggéeyal leen fii safar ci ab tukki fa kun nekkal muiinahum di aji dimbali leen halaa kulli watar ci jépp aajo waxdimhum te liggéeyal leen waraxante sàmmal nee na bahiidun aji sori la minal laahi ci Yàlla wa min jamii xalxi ak ci mboole mbindeefam yi is ba nga xamee ni yaxin dana gaar wa saahibul buxli boroomug nay itam yu xaadu déef na ko dàkku déef na ko womat yu xaadu déef na ko womat ila niiraani jëme ko ci sa sawara ya matroodan mbir mu muy ku ñu dàkku mooy dàq ko anil jinaani walif àjjana ya waa ak soob safaanam astaxiyu mooy aji tabe fii maa ci la nga xam ne xiilaa waxeef na ko adduwaa ak ñaan ndax fa ina ijlaalal aalimi naka màggal aji xam min ijlaali lay tukkee ne ci màggal yàlla taala kawe na wa annaka naka yow isaa saa sa jëm àndaala nga ak man koo xam ne hum ak buru moo gën a mag min ko ci yow fii safarin ci tukki aw xayrihi wala lu dul moom fa aasiru na nga ko ëffal mooy na nga ko gënal bil firaasi ca lal ba bu ko defee wajlis te nga jekki anta yow xalal ardi ci kaw suuf si wala tuddaa jeexu te bul tëddaaleeg moom illaa li daruratin ndare ngir ñeel lor maanaam lim lay digal daal mooy yaa ngay nemmiku boroom xam-xam yi ak gaañu baax ñi te di leen liggéeyal tey barkeelu ci ñoom te ngay sàkk ci ñoom ak ñaan ndax màggal aji xam mi ngi bokk ci màggal yàlla tabaaraka wa taala mi ngi lay digal tam soo àndee koo xam ne moo la mag ngeen ànd ci tukki wala laneen lu nit ab tukki bu fa benn lal nekkee nanga ko ko bàyyee te yow nga toog ci suuf te bul tëdd ak moom ca lal ba ndare boog lor nga ci am nga xam benn lal a fi nekk te maanaam foofa dafa nekk bàq boo mënee su caa tudd wala suuf sa demee na noo xam ne kenn mënu caa tudd muy benn lal boo ca lora foofu moom kon mën nga caa tudd way saa xadima njëm dikk na ilaykuma jëm ci yéen sharaabun ak naan aw taxaamun wala aw ñam fala tasbiqu bul ko jiitu ilay jëm ci moom abadan faaw wantasir néggandikul maa la nga xam ne yaamuru ko dana la digal fii ci moom waxaadin te nga toppatoo am tiaatoom seeni bagaan mastatant loo man mu ne tam bu fekkee dangaa ànd ak nit ci tukki wala laneen te fekk moo la mag bu ñu indee ak naan wala aw ñam bu ko njëkk a tàmbali na nga néggandiku ba mu jox la ndigal te su dee ñam watam la ca gën na nga ko koy tegal ci kanamam te lépp lu mu soxla na nga ko cay liggéeyal te itam soo àndeek aw nit ci tukki na nga féetewoo liggéey ba te toppatoo seeni bagaas sa kem kàttan wala toosit te bul gënal ad daxata loxoy neen wa raaxata ak am noflaay abadan fàww fay naxumaa naka ñoom ñaar muy loxoy neen ak um noflaay laa yaatiyan duñ dikke bi xayrin ci aw yiw mu ne tam bul nekk di nekk ci loxoy neen ak bëggum noflaay ndax yooyu aw yiw du ci jóge te xamal ne walaayib loxo du jot wa man koo xam ne talaba sàkku na alon laa cër yu kaw ya sahara fokk mu fokk allayaali guddi ya mu ne taruumu da nga sàkku almaj da tedd nga su ma tanaamu topp da nga nelaw laylan ci guddi laxat at maxta xeemeem loo nga nastaka sa bopp fil moali ci lu jomb mu ne daal kem sab coona lu mu gën a méttee gën naa baree noonu ngay amee daraja yu kawe ndax képp koo xam nag day sàkku daraja yu kawe fokk muy nangoo bañ a nelaw guddi di foog lu yàgg a yàgg nee na yow yaa ngi ne da ngay sàkku tedd nga ak daraja yu kawe ba nag guddi gépp da ngay fanaane nelaw nee na yow kon yaa ngi bëggloo sa bopp loo xam ne lu jomb la lu mënta am la mu ne wayaamuru ko dana la digal bi an laa tabxara ci nga bañ a nay bi cheyin ci dara min a duniyaa ci àddina ndax fay nal baxi la naka aji nay baa ngi dun aji sori la minallaahi ci yàlla baa ngi dun aji sori la mina naas ci nit ñi baidun aji sori la minal jannati ci àjjana xaribun aji jege la minal naari ci sawara mu ne mi ngi lay digal itam bul nay ci jenn alali àddina joo am ndax ku nay sori na yàlla lool sori na nit ñi lool sori na àjjana lool jege na sawara lool boo bi xag si nekk na ci safaanam ak saxiyu aji tabe ki tabe moom mooy dafa jege yàlla jege nit ñi jege àjjana faqat xaala wax na ashaayir waykat ba isaa kaanatil amwaalu li tarki jamuwaa fa maa baalu matrukin bihil mar'u yabxalu mu ne isaa kaana jéem nekk na al amwaalu alal ya jamuwaa dajale gañ koy dajale li tar ki ngir bàyyi ko fi rek ginnaaw bi ñu koy dono fa maa baalu matrukin luy solos lu ñuy bàyyi yabxalu dana nay bii ci moom almaru cem sax ginnaaw alal ji moom lu mu bari bari soo ko dee dajale itam da nga ko fiy bàyyi dong ñu doon ko sa ginnaaw mën naa am sax ñu def ci loo xam ne dëppoo ak sa bëgg-bëgg kon ana lu tax nit ki loo xam da ko fi bàyyi doom mu di di ko dajale lu mu cay nay mu ne waa krimi teralal al addiyaafa gan ña bi tarxi bi ci yaatal wa bil xiraa ak ci berndeel wal bisir ak mbégte wa taqri bi aku jegeel mu ne laat yastabiq bu mu xat al kalkala bu xol ba min ka ci yow li day fi ñeel gan ga ndax fay noo naka moom xamaa xaribin ci lu jege yar xalu dana laxas mu ne tam gan boo ko amee na ko yaatal te teral ko berndeel ko tàllil sa xar kanam te jegeel ko ci sa bopp fexeel ba daal sa xol bii daal bu bu mu seenee wu mukk ci gan ndax gan moom da ngay xam ne yàggu fi léegi tey mu dem wa fi hadis Mustafa nekk na ci waxtaanu koñ tànn ka salla yàlla dolli tedd nga allahu yàlla alay ci moom bil ali ànd ak ñooña wa kulli man ak képp koo xam talaaw topp na ko nee na man kaana ku nekk yu minu di gëm ba addis ba àgg danañ indi addis bi waxaala wax na alxaaylu aji wax ja wa day fa gan nga akrimu teral ko bi bahril kaamil yi ci bahrul kaamil way wa nga xam ne ca la waye waya ci xeetu bahrul kaamil la ko def mu ne kon yonante bi sallallahu alayhi wa xayri xadim wa sallam nee na ku gëm yàlla àggale addis ba waykat ba tam nee na gan na nga koy teral way wam ko defee xeetu wayin wa mooy baharul kaamil yax nii li mu jublu àndoo naka moom yaamuru ko dana digal bikraami day fi ci teral gan wa tarxi bi ak yaatal bii ci moom wa bi an laa tastadiixa ak nga bañoo sàkkoo xatu mooy sàkkoo seenewu bii ci gan gi fay na wa naka moom murtaxilun aji laxas la laa mahaala del sikk kon daal li mu lay digal mooy soo amee gan na nga koy teral te di ko yaatal ba te bañ a seenewu ci moom ndax da ngay xam ne moom gan du fi yàgg léegi tey mu dem waxat xaala wax na salla yàlla doon li tedd nga allahu yàlla taala kawe na alay ci moom wasallama te musal ko nee na man kaana ku nekk yuminu di gëm billaahi ci yàlla wala yow mi ak bis ba alaaxiri bu mujj ba fal yukrim nay teral day fa ganam ngir war a mën a fanaan fi yow bul doon koo xam da ngay móolu gan yi naa ne su bóor ma leen yéen a ko mën a dox na nga xam ne gankat fokk bu ñu bee ñam fa bàyyi woon dana leen netti dana leen nett li ngaram nu mu demee ak am fanaan mu demee donte kenn laaju ko itam dana ko wax kon na nga fexe ba yow gan gi bu fanaane fi yow bu lay nettali nettali la lu rafet wala xiite taseel ak moom bil ba chargé ci mbégte wa talaaxatil wa ci ak tàlli xar kanam faxat xëy la waxeef na inahuma naka ñoom ñaar muy mbég mbégu xar kanam ak tàlli xar kanam xayrun moo gën minal xiraa ci beer ndeel waale yi nekk na ca loolee xawlu shaayir waxee waykat ba gan boo ko amee soo koy teeru na nga bégal sa xar kanam te tàlli sa xar kanam ndax wax nañ ne kat mbégu xar kanam ak tàlli xar kanam moo gën beer ndeel ga nga xam ne da nga ko koy defal te doo ca boole xar kanam bu tàlli njàkk njëkk ba ma ko laataa wàcce ak raxalaam waaye ax sibu te dana naat hindi fi man wal maaltu mbir moom barab ba jadibun aji bekkoor la wala su déet man bi xawaalin ma di boo xaakon sa day fi njeem gan ga xàlla wàcc na bii ci man manaan ko tar xal la xasal ndax fa inal xaya naka gàdd ga xaribu aji jege la men ki ceew nee na man su ma amee gan bala ma koo wàcce li mu waroon di ko ubbil bunt ba bu dee wata la wala ma koy jàppal dëggal ba bu dee ci fas la war nee na dama koy ree te fekk kat sama xar kanam bi day tàlli lool kër gi mel ni lu naat te fekk kër ga dara nekku fi waaye man daal gan duma ko wax bu wàccee ci mën naa ko ah kër gi nga jëm di soriwul mën nga faa daal dem léegi de gàdd ga soriwul naa bëgg rek yow mu jaar fi yow jaari nu gaaw te jàll feneen ngir bañ koo ganale rek neen loolu moom duma ko wax waxaala wax na aaxaru keneen beneen waykat bi dafa wax ne moom man silu naa raxabun li man saarahoo nahnu sawaaun fiihi wa taarixu wa kullu maa fii xalaalun lahu ila allati xaramahu alxaalixu mu ne man sulu naa sunu kër rax bun aj yaatu la li man ñeel ka nga xam ne saarahoo nemmi ko na ko nahnu nun sawaaun way yemoo lañ fii ci moom wa taarixu ak aji fëgg guddi wa kullu maa lépp loo xam ne fii nekk na ci sunu kër xalaalun aji lew la lahoo ñeel ki nga xam ne siyaare si nanu illa la si ndare la nga xam ne xaramoo xaraamal na ko alxaalixu aji bind ji keneen kii moom dafa wax ne suñ kër de moom képp koo xam danga noo siyaare si nekk suñ gan daan la yaatal ba yaag nun noo fay bokk yem donc duñ la gën a sañ ci dara képp lépp loo xam daal nekk na ci kër gi sañ nga caa jëfandiku ndare loo xam ne dul luñ mën a bokk ni ki soxna wala yeneen yi nga xam ne mënees su ko bokk waaye lu lool rek nan ci amee sañ-sañ noonu nga ci amee sañ-sañ bu daal nekk wala takun bul nekk fii kulli yawmin ci bépp bis taarika ndee ji bàyyi temps lu man xam lu su ma amal topp jëfeel bii ci xam-xam ba naasikan mbirum ngay aji jaamu ndax fal xilmu xam-xam yu xii dana dundal xal ba man xolub ka nga xam taan la maa xamlu na yu nawiru dana leeral alxal ba xol ba kamaa yij ba ni ki muy wuññee alxama ak ngumba mu ne daal bis bu set na nga fexe ba xam tey loo xam ne xamoo ko woon démb te la nga jot a xam itam nga di ko jëfandikoo di ci jaamu yàlla ndax xam-xam day dundal xolub ka nga xam ne moo ko xam di leeral ab xol ni nga xamee day wuññi ngumba xol itam waalam xamal na bi anama tafaawutul waraa ni ko rawante bindeef yi bi la mi nekk na ci xam-xam wa diine ak diine wala nga ne yëkkoon daa nekk bi la mi ci xam-xam wa diine ak diine fas bi ran muñal wa bi ma ci xam-xam ak diine yaf dulu lay gëne man ka nga xam ne xat fadu laa gën na laa di caaginu bintisaa bi ci askanoom li man ñeel ka nga xam ne xadiyant laa kawe na min jihatil ansaa bi ci wàllu askan ya ummin ndey wa abin ak baay kon faj taxit farlul fiihimaa ci xam-xam ak diine maa ta addu bi ànd akub teer ak giiru kon na nga xam ne rawanteeg bindeef yi ñi ngi rawantee ci ku la ëpp xam-xam ëpp la diine kon nag muñal góor-góorlu ba am xam-xam te boo amee xam-xam nga sàmmonteeg la la diine yi dag digal na nga xam daal képp gën sa moroom yaa ngi koy gëne ci ëpp ko xam-xam ëpp ko diine lu ceeginu la nga koy gëne mooy askanoo ci baay bu baax walla yaay ju baax. Ginnaaw askanoo ci baay bu baax taxut a gën kenn, askanoo ci yaay ju baax taxut a gën kenn. Lay tax a gën kenn mooy ku la ëpple xam-xam, ëpp la diine, nga xam ne kon moo la gën a ragal Yàlla. Kon nag loolu nanga ci farlu bu baax boole kook ay teggin. Boo amee xam-xam ak diine tam lépp looy def nga ànd kook i teggin. Wa in taalamta njeem xamlu nga fastahin dimbandikul billaahi ci Yàlla summa bi ixlaasin topp cig sellal bi xalbin ci ab xol mutma in bu di aji dal. wa bi mulaasamati darsin ak ci taxoog njàng wa warax ak sàmm wa xillati naw mi ak néewi nelaw wa xillati shiba ak néewub reggaay kon daal fekkee yaa ngi jàng tam na ngay dimbandikoo sa boroom bu ko defee ngay sellal li ngay jàng boole ko xel mu dal te foo toll na nga dëkk jàng tey sàmmoonte sa cër yi fexe ba li la ci borom digal la nga ci man lépp nga def ko lam na tere nga fexe ba bàyyi lépp te bañ a baril ay nelaw te bañ a baril ab reggaay fa dum saxal xala das jàng maa takraari ànd ak baamu fii maa ca la nga xam ne xaratoo jàng nga ko bilaa it baari ci lu dëddu foo toll daal na ngay saxoo jàng ak di baamu li nga jàngoon te bañ koo wan ginnaaw wa xaalifa wuuteel ak anaf sa bakkan la ndax fay na naf sa naka bakkan am maaratun ab digle xaakoon la bi maa ci lépp loo xam ne jur day bi xam san am tëj waxalil néewal néewalal arruqaada yandoor faarixi tàqalikool ak alkasal tàyyeel wa xalili néewalal arraat am noflaay xasiri gàttalal al amala mébét mu ne na nga fexe ba sa bakkan bii na ngay wuuteeg moom ndax bakkan bi kat na nga yëg ni du la digal dara loo xam ne lu lay amal njariñ la lépp lu mu la digal rek baye ba nga def safaan ba te na ngay néewal ay nelaw te fexe ba tàyyeel bu ko jege fenn te nga néewal ab noflaay foo toll na ngay nekk ci loo xam ne daf lay amal njariñul addina maa njariñul alaxira te bañ a guddal sa mébét leen lu ne nga bëgg ko da ngay gàttal say bëgg-bëgg bu ko dee loo am rek doy loo ko waalam xamal ne bi ànd man ci naka ka ngam abaa bañ na attaxan lu ma xamlu waxta si baaw ci waxtum ndawam sa yu laa xëy xal ne set naata seeg na deman réccu is ngir kullu man képp koo xam lam yeta baadar gaawu li lon loolu jëm ci xam-xam ya maa tafarruxin ànd ko féex laxaa ñeel ko xablal humoom njëkk yitte ya falaa yanaal déet muy am xaaliban ci la gën a not matloo boo càkkutéefam minu ci xam-xam ba wala sa yax wii te déet muy làq marxoo boo xeemeem téefam it ngir madaxoo tagg nañ taxal lu ma si xaari xam lu ndaw ña di kaw lii ci nekkam kan naq si ni ki boyaade boyaade mooy doj wu tooy nga bind ca mu woowaale ko fi la jaare ca doj ya wasa boo niroole nañ taxal lu mal kibaari xam lu mag ña bil kat bi ci bind faw xal maa yi ci kaw ndox ma fil asaari ca jeexit ya mu ne xamal ne képp koo xam naal ba nga doonee gone da ngaa nanguwut a jàng bis boo doonee mag da nga ko réccu ndax képp koo xam ne gaawoo jàng ba nga amee ak jot balaa yitt yi laa lëjal nee na day xam ne la gën a noot day la nga bëggoon ci xam-xam lépp doo ko am ndax dañoo wax ne xam-xam xam lu gone di tagg nañ ko lool xam lu gone mi ngi mel ni nga tooyal aw doj raax ca simon bind ca mu woowaale ko xam nga loola moom feeg doj waa nga fa rek mbind ma nekk fa waaye xam lu mag nag mi ngi mel ni di bind ci kaw ndox foo teggee sa loxo rek mu far loo ko jàngal bu subaa day mel ni mosu ci ajaar yaa nii la mu jublu andoo nag moom yaa muru ko dana la digal bi an laa tatruka ci nga ma bañ a bàyyi a taxal lu ma xam lu yow man benn bis mi na ayaan ci bis yi ndax fa inal xam ma naka xam-xam xayaatul xal mooy dund xol mooy naka muy dekkee albilaadu réew ya isaa ma masaa njeem laal na ko almatal taw ba wal xil mu xam-xam yi loolu na wuññi alxama ak gumba xan xal bi saahi bi walif xolu boromam kamaa yu jëli ni ki muy wuññee sawaada sulmati lëndëmu ñuulaay loolu nëmb alxamur weeru dañoo xam ne xam-xam daal na nga xam ne xam-xam daal mooy dundal xol ni nga xamee ne am réew bu bekkooree bu ca tawee fépp daa def ñax mu naat dekki noonu la xam-xam di def ab xol bu dee misli nóori lil ayni bil xilmi ci xam-xam tax yaa lay dunde xulóobun ay xol yoo xam ne maa xarafat musta xam xattu mukk min xabli ci njëkk mal farqu luy tàqalee baynal xàq diggante dëgg wal may na ak i nar wal xilmu xam-xam nóorun ak leer la li naf si ñeel jëmm ja te tajul dana sàkkoo tegtaloo bii ci moom alal xaqaayiqi ca dëgg-dëgg ya mooy réalité ya misal nóori kem leer ga li la ay ni ñeel bët ba mu ne daal xam-xam mën naa dundal xol boo xam ne te bu njëkk xàmmee wutoon dëgg ak safaan ba léegi ba mu amee xam-xam na xol bi dafa dund ba yaar yi yëpp mën koo faram fàcce mu ne xam-xam day leeral ak ruux mooy tax xaqaayiq yëpp muy réalité yëpp nga mën cee tegtalu ni nga xamee ne bët bu amul leer du gis ni ki noonu tam ruux bu amee xam-xam ci lay mën a xamee lenn lu ne na mu demee Wa annahu naka moom yuallimuka dana la xamal bi anna naas ci naka nit ñi innamaa yatafaawatu naka danañu rawante bil hilmi ci xam-xam wa diini ak diine wa bihi ci moom yu faddaloo dee fi gënale man nga am xat fuddi la gënaleef na ko laa du ceeginu min jihatil ansaab ci wàllu ay askan li um abin ñeel bàyyi umin ak ndey mu ne mi ngi lay xamal ne nit ñi fa ñuy rawantee mooy ci xam-xam ak diine képp ku la ëpp xam-xam tahish hayyan bihi abadan annaasu mawtaa wa ahlul hilmi ahyaaw mu ne mal faxr dir ndam illaa li ahlil ilmi ndara ñeel ñooñ xam-xam innahum naka ñoom adillaa un way tegtale lañ xaalal hudaa ci jub ga li man istahdaa ñeel ka nga xam ne sàkku naa jub man daal kuy damoo ku war a damu daal mooy boroom xam-xam ndax boroom xam-xam yi ñoo ña nga ñooy gidde yi képp kuy sàkku ak jub ñoo lay gidde tegtal la ba nga amul jub kon nag ñoom rek ñoo war a damoo mu ne wa xadru kulli mriin daraje jépp cem maam mooy la ngam kaana nekkoon yu sinoo di ko rafetal moo tax fal jaayi loolu way réer ñi en daawun ay noon lañ li ahlil xilmi ñeel woroom xam-xam yi ñeel ñeel ñooñ xam-xam nit ki daal darajaam mooy lu toll ni la muy def ca lu baax te di ko rafetal moo tax ñi nga xam ne dañoo xamut yoon wu ñuy jaar ngir dañoo réer moo tax foo leen fekk noonu boroom xam-xam yi dañuy doon ndax luñ def ñu saboote ko te ñoom duñ def dara ndax xamuñ lu ñuy def ndax jànguñu ko kon nag nee na fa fuste xeel bi him min ci xam-xam taxis da nga dund xayyandi aji dund bii ci ma ab lan faw annaasu nit ñi mawtaa way faatu lañ wa ahlul him ñooñ xam-xam ahyaawul way dund lañ kon daal neen na nga fexe ba góorgóorlu ba am xam-xam loolu mooy tax boo dundee ñu ne yow mii di yaa ngi dund faw ndax nit ñëpp de xam ne faatu nañ ndax bu yàggee kenn dootu leen tudd ndax dañ leen di fàtte waaye boroom xam-xam yi moom nga xam ne def nañ fi ay téere wala ñu jàngal fi ay nit kenn du leen fàtte fu ñu toll di tudd seen tur loolu kon mooy tegtal mi ngi mel ni ñoom ñu ngi dund waaye noonu naka moom yoon li mu ko dana la xamal bi ana mi maa ci naka bokk na ci la nga xam ne yoo xam ne dana dimbale xalaat toxal mi ci xam lu wayu saxilu te dana jàpp ndal sa biiloo aw yoonam antata war a mooy nga sàmm nga fexe ba sàmm fii hin mi ko ci xam-xam watat lu boo te nga sàkku ko lillaay ngir jëm yàlla waxilatu naw mi ak néewi nelaw waxilatu shibay ak néew reggaay wa mulaasamatu dars ak taqoog jàng kama xëy la nag waxeef na mi ngi lay xamal ne daal bokk na ci li nga xam dana la dimbale ba nga mën a xamlu mu jàpp lan la yoon wooy jaar ba mën a xamlu mooy la nga jàng na nga cay sàmm lépp loo xam ne da nga koo jàng ñu ne yàlla digli na ko nga def sa kem kàttan Waykat bi daf lay digal ne la yow mii sàkku xam-xam na nga gaaw sàmmoonteeg la nga xam ne moom nga jàng ci xam-xam ba lu ñu la digal nga def ko lu ñu la tere nga bàyyi ko te nga fexe ba soreenteeg ay nelaw te wattandiku reggaay bu ëpp te nga dëgmal ci sam njàng te bul tàqali koo jàng mukk ndax xam-xam kat ci jàng dong lay mën a taxawee ci lay mën a yëkkati ko tam bi ànnaka ci naka yow laa bu demante ñàkk làkk ñeel la mi na dar ci jàng wa kasratu takraari ak barik ak baamu déet jaas mooy mënta ñàkk an yenn saa mu fàtte mu ne yow sama xarit bul tàyyeel bul neenal am njàng foo toll na ngay jàng bis bu set na nga fexe ba xam loo xam ne xamoo koon démb te sa bakkan bii lim lay digal bëgg nga nekk ci loxoy neen bu ko ca topp nee na bul bàyyi baamu la nga xam ne da nga ko jàngoon ba mokkal ko ndax loo ko mokkal mokkal ak loo ko man man boo ko bàyyee lu nguutoo ko baamu rek da nga koy fàtte bi ànd man ci naka koo xam ne la muy basé gaawewul ataaluma xamlu Lim lay digal mooy na nga gaaw jàngi ba nga ameeg jot, féex, di gone. Ndax ñaare ku ko deful de la nga bëgg ci xam-xam néewaana nga am ko. Ndax jàng cig gone mi ngi mel ni bind ci aw doj wu tooy, mbind ma wowaale ko. Feek doj waa nga fa mbind ma du fa jóge. Waaye nit ba doon mag ba soxla yi dab la nga samp kër bëgg a tàmbalee jàng nag, néewaana nga am ca la nga bëgg ndax day mel ni bind ci kaw ndox saa soo teggee sa loxo mbind ma far moo tax mag ñi dañ daan wax naan nopp boo xam ne ab létt tàbbi na ca masala du ca tàbbi lii mu wax nag ne njàngum gone mi ngi mel ni bind ci aw doj njàngum mag mi ngi mel ni bind ci am ndox mi ngi dëppoog addis ba ndax addis ba dafa wax ne masalu la si yataallamu fii sixarihi kan naqshi alal xajari wa masalu la si yataallamu fii kibarihi kan la si yaktubu alal maayi